الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض زادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم سفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد النار فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق كلما أصابهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت ولا هم محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا ظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ايام لعلكم تتقون الذي جعلكم الارض فراشا والسماء بناء وانقذ من السماء ماء فاخرج به من السماء رزقا لكم أخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تضربوا لله الأمثال ولا تضربوا لله أندادا وأنتم تعلمون wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina faatu bi suratin mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqu nnar allati waquduha annaasu walhijara a'iddat lilkafirin wa bashiri alladhina amanu wa amilu salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu kullama rizqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi rizqana min qabl wa utu bihi mutashabiha sadaqa allahu al-azim وبلغ رسوله الكريم على ما قال ربنا من الشاهدين صدق الله مولانا العظيم jibi Diop Samba Ndiaye Samba Ndiaye René Ndiaye René Ndiaye René René Mbacké Ndiaye Mbacké Ndiaye Koura Ndiaye Koura Ndiaye ñi ñoo bëgg ñooñu ñëw lislaam nag wax keneen ku bëgg lislaam na tuub na wax. ku sori ba duñ ko dégg na taral loxoom. ku sori duñ ko dégg na taral loxoom rek. ku ci sori duñ la dégg da ngay def nii sa loxo ñi bëgg tuub. ku bëgg tuub na yëkkati loxoom. ku bëgg tuub na taxaw te yëkkati loxoom. ñi duggoon nañ toog ñi duggagut nañ taxaw taral seen loxo. bàyyi mu ne ñi dugg ci diine lislaam nañ toog. duggagumul ñoom nañ taxaw. toog leen. nañ taxaw tàllal seen loxo ñu xam ne dañu bëgg lislaam. ñii tuub nañ taxaw tàllal seen loxo nii. ñi tuub ba noppi nag ñu dimbale ngir yàlla toog. ku bëgg ku bëgg lislaam ku bëgg lislaam. ku bëgg lislaam bëgg lislaam na wax. bàyyi mu ne ku bëgg lislaam na wax. ku bëgg ànd mbooloom yonent bi ñu fanaan wax waxam na wax. ku bëgg ànd ak mbooloom yonent biñ fanaan ciy waxam na wax ku bëgg na wax ku bëgg a ñu ngi talal waaw a wax ne jaglu leen jaglu leen na def ma def bàyyi mu ne ngeen def nii def leen nii ñu leen wax ne wax ne ashadu bàyyi ne ngeen wax ne ashadu yéen ñuy tuub def leen nii waaye ashadu. bàyyi ne ngeen di wax ashadu. allah allah ashadu. ashadu. anna muhammadan. anna رسول الله رسول الله أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله أشهد أشهد أن محمدا أن محمدا رسول الله رسول الله سيدنا وحلنا سيدنا دقلنا دقلنا waruñoo jaamu kenn lu ma yàlla. waruñoo jaamu kenn lu ma yàlla. seede naa. seede naa. dëggal naa. dëggal ne muhammadu muhammadu mooy yonent yàlla mooy yonent yàlla ku ci nangu loolu rek ku ci nangu loolu nangoo julli bët bu set juróomi julli nangoo julli bët bu set juróomi julli tusubaar takkusaan timis gee suba tusubaar takkusaan timis gee suba ku ko ci nangu nangoo xoor weeru koor at mu nekk benn weer at mu nekkit da nga xoor benn weer moo di weeru koor ku ci am xalal ju bari da nga asaka ku ci am xalal ju bari da nga ci génne asaka. ku ci bay itam da nga ci génne asaka. ku ci bay itam da nga ko génne asaka. ku ci mën a dem makka haji da nga dem makka haji néegam yàlla ba. ku ci mën a dem makka haji da nga dem makka haji néegam yàlla ba. nangu ngeen loolu yéen ñi bëgg lislaam. nangu ngeen loolu yéen ñi bëgg diine lislaam. léegi jullit ngeen. bàyyi ne léegi jullit ngeen. li ñu war moo leen war. li ñu war moo leen war. li ñu yaakaar ngeen yaakaar. li ñu yaakaar loolu ngeen yaakaar wax leen yéen ñëpp alhamdulilah yéen ñëpp bàyyi nee ngeen sant yàlla xam ne yàlla sopp na leen ñu sant yàlla te xam ne yàlla sopp nañu yàlla bég na ci yéen yàlla bég na ci yéen it ku ci sori ba mënul maa jox turam ma jox ko tur na dem ci sëñ Amadou mu bind turam danaa leen jox tur yéen ñëpp képp ku ci sori ba mënoo koo wax saw tur na nga dem ci Baye Amadou Thiam mu bind saw tur bàyyi dana la jox tur yow mi Modiane. kii mu ne moom la tudd góor la. tudd naa ko Mouhamadou Bakhoum. bàyyi mu ne tuddatoo Modiane Mouhamadou tudd. Akan. ah. Akan. Ali Sow la tudd. yow Aliou lañ la tuddee. jigéen bi Fatimatu. Ah. Fatimatu la la tuddee Yuusufa tudd naa ko Yuusufa ba tey. Yuusufa yow saw tura njëkk a tuub. Yuusufa nga ba tey. ak Ñoxor Seen. waaw tudd naa ko Aboubacar. Aboubacar Seen nga tudd léegi ak kan. góor gi seen góor gi seen Omar Omar laa ko tuddee. góor gi seen tuddee nañu la Sidna Omar ak kan. Waaj Abdoulaye Abdoulaye ba tey. ba tey waxal. noo tuddoon góor gi ah. Ndiouk Faye. Ndiouk Faye. Ousmane Faye. Ousmane Faye. Baba Baba Babacar la. Biram Ndaw. Biram Ibrahima. Baye mu ne Biram Ibrahima nga tudd. ak kan. Amadou Amadou laa ko tudd. baay mu ne Amadou la la tuddee ak kan ah. Alassane laa ko tuddee. Alassane baay mu ne Assane la la tuddee ak kan Sow. Demba Sow tuddee naa la Alioune Sow ak kan ak tuddee naa ko Mamadou ba tey. Mamadou tuddee na la Mamadou ba tey ak Sirañ Touré jigéen la. góor Touré Ndiaye. Touré. góor wala jigéen. Touré. Touré Ndiaye jigéen la jigéen la kay. waaw dinaa ko Xadijatu. tuddee nañ la Xadijatu Ndiaye ñëw Touré mi xoon. ak kan. <coughs> ba tey Moustapha laa la tuddee ba tey. bi moom lañ fanaan ñu ne Moustapha ¿eh? eh, eh. baax na. Mbaye Ndiaye àggal moom daf la moom si. alhamdulilah. ne alhamdulilah. yal nañu yàlla nangol suñu gàmmu. yal nañu yàlla nangol suñu gàmmu yaa rabbi. yal nañu yàlla nangol ku ci nekk lépp lu ci yëngatu. yal na yàlla nangol képp ku nekk ci ñun mboolem lu ci yëngatu. lu mu ci dundalee. ak lépp lu mu ci dundalee. jéego bu ci waay seqi jege fu jege wala jóge fu sori yàlla na yàlla nangu lépp jéego bu ci waay seqi moo xam mu jógee fu sori wala mu jógee fu jege yal na yàlla nangu lépp yaa bi te yàlla na ko gis muy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yàlla na ko yàlla gis muy liggéeyam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam <coughs> yàlla nañu yàlla nangul lépp yàlla nañu yàlla nangul lépp ay dégloo leen yal na yàlla jàpp ci suñuy loxo ñun ñëpp yal na yàlla jàpp ci suñuy loxo ñun ñëpp xawala ñu ci yoon moom bëgg xawala ñu ci yoon wi mu bëgg yaa rabbi def ñu di jaamam yam tànn def ñu ñuy jaamam yim tànn jaam jaamam yam gëdëm jaam yim gërëm jaam yam toppul dara jaam yim toppul dara jaam yi yërmandeem jiitu ci ñoom mbugalam jaam yi yërmandeem jiitu ci ñoom mbugalam yal nañu yàlla méngoo ci saayir ak ci baatin yal nañu yàlla méngoo ci saayir méngoo ñu yàlla ñu yàlla fegal mépp musiba ak bépp balaa. yàlla ñu yàlla fegal bépp ak bépp balaa yaa rabbi. yàlla ñu yàlla fegal wépp xay ak borom xay wa. yàlla ñu yàlla fegal wépp xay ak borom xay yaa rabbi. yàlla ñu yàlla xiir ci lam bëgg ak ci lam yàlla ñu yàlla xiir ci lim bëgg xiir ñu ci gërëm yaa yal na yàlla jox ñëpp seeni i ci saayir ak ci baatin. yal na yàlla jox ñëpp seen i càkkutéef ci saayir ak baatin yaa rabbi. yàlla baal ñu ñun ñëpp. ñu yàlla baal suñuy wajur ñun ñëpp baal suñuy wajur ñun ñëpp baal suñuy mbokk yëpp baal suñuy mbokk ñun ñëpp baal suñuy xarit baal suñuy xarit ak suñuy taalibe ak suñuy taalibe ak képp ku ñu dénk ñaan ak képp ku ñu dénk ñaan yaa rabbi képp ku am ak ñun kolore ak képp ko xam ñun kollëre yal na ko yàlla jariñ ci saayir ak ci baatin yal na ko yàlla jëriñ ci saayir jëriñ ko ci baatin yaa rabbi ci àddina ak ci àllaaxira ay jégloo leen yal na yàlla jàpp ci suñu loxo ñun ñëpp yal na yàlla jàpp ci suñu loxo ñun ñëpp xawala ñu ci yoon moom bëgg xawala ci yoon yem bëgg yaa rabbi def ñu di jaamam yem tànn def ñu ñuy jaamam yim tànn jaam jaamam yem gëdëm jaam yim gërëm jaam yim toppul dara jaam yim toppul dara jaam yi yërmandeem jiitu ci ñoom mbugalam jaam yi yërmandeem jiitu ci ñoom mbugalam yal nañu yàlla méngoo ci saayir ak ci baatin yal nañu yàlla méngoo ci saayir méngoo ñu ci baatin yaa rabbi yal nañu yàlla fegal mépp musiba ak bépp balaa yal nañu yàlla fegal bépp musiba ak bépp balaa yaa rabbi yal nañu yàlla fegal wépp xay ak borom xay wa yal nañu yàlla fegal wépp xay borom xay yaa rabbi yal yàlla xiir ci lam bëgg ak ci lam gëdëm yal nañu yàlla xiir ci lim bëgg kër ñu ci lam gërëm yaa jox ñëpp seen i càkkutéef ci saayir ak ci saayir ak baatin yaa rabbi yàlla baal ñu ñun ñëpp yàlla yàlla baal ñun ñëpp baal suñuy wajur ñun ñëpp baal suñuy wajur ñun ñëpp baal suñuy mbokk yëpp suñuy mbokk ñun ñëpp baal suñuy xarit baal suñuy xarit ak suñuy taalibe ak suñuy taalibe ak képp ku ñu dénk ñaan ak képp ñu dénk ñaan yaa rabbi am ñun kolëre ak képp ko ñun kollëre yal na ko yàlla jëriñ ci saayir ak ci baatin yal na ko yàlla jëriñ ci saayir jëriñ ko ci baatin yaa rabbi ci àddina ak ci àllaaxira ci àddina ci àllaaxira yal na ñu yàlla wattu ci gëm yàlla yal na ñu yàlla wattu ci gëm yàlla wattu ci suñuy doom wattu ci suñuy doom ba pencam yàlla ba pencam yàlla yaa rabbi yal na ñu yàlla boole ci jaamam yem sopp yàlla boole ci jaamam yem sopp ñam nangul ñam nangul yal na ñu yàlla jubal yal na ñu yàlla jubal yaa rabbi xëy ñu ci lam bëgg ak lam gërëm xëy ñu ci lam bëgg ak lam gërëm yaa rabbi yal na yàlla may gëm yàlla gu mat yàlla nañu yàlla may gëm yàlla gu mat taqee ñu ci topp yàlla gu rafet gu dëppoog sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tabbal ñu ci topp yàlla gu mat gu dëppoog sunna si yonent bi te nangul ñu ko te nangul ñu ko yaa rabbi te faat ñu ci bés ba gën ci suñuy bés te faat ñu ci bés bi gën ci suñuy bés gëdëm ñu gërëm ñu yóbbu ñu aljanna ci kër ak soppeem ya yóbbu ñu aljanna ci kër ak soppeem nga ñu dëkkaale yonent yàlla Muhammad ak yonent yi ak saabaam yi ñu dëkkaale yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak yonent yi ak saaba yi boole ñu ci soppe yàlla yi gisee ak yàlla boole ñu ci soppe yàlla yi gisee ak nga xam ne lépp luñ mébét yàlla dana leen ko jox nga xam ne ñoom lépp luñ mébét yàlla dana leen jox loola képp ku fi dikkoon ak soxla yàlla na ko yàlla faj li ci doon ma yàlla képp ku fi ñëwoon ak soxla yàlla na ko yàlla faj lépp lu ca doxul mooy yàlla. ku fi am ko am soxla ku mën a doon yàlla yàlla faj soxla sax. ku fi am ku am soxla lu mën a doon yàlla ko yàlla faj. ku fi amoon ko yàlla saafara. ku fi amoon ku ko yàlla saafara ci kanam ak wét. ku fi ràgg yàlla na ko yàlla saafara. ku fi ràgg yàlla la yàlla saafara. ku fi am bakkaar yàlla ko yàlla far. mbooloo mi bu ci yàlla def ci tëb safara. mbooloo yàlla bu ci yàlla def mukk cërëb safara yaa rabbi. ñëpp yàlla na leen yàlla dugal aljanna am jeexal. mbooloo mi lépp yàlla na leen yàlla dugal aljanna. barkeb yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. barkeb yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. barkeb Seydina Abubakar Sadiq. barkeb Seydina Abubakar Sadiq. Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab. Ousmane ibn Affan. Ousmane ibn Affan. Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib. Talhatu. talhatu subayru subayru saadu saadu said said abdourahman ibnu abdourahman ibnu hoof abou baydata ibnu jara abou baydata ibnu jara barkeem ñooñ badar barkeem ñooñ badar barkeem ñooñ uut barkeem ñooñ uut barkeem ñooñ hudaybiya barkeem ñooñ hudaybiya barkeem ñooñ lahsaab barkeem ñooñ lahsaab barkeem fatu makkata barkeem fatu makkata barkeem yonente yàlla muhammad barkeem yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam alquran yàlla ka ko wasal ki alquran yàlla ka ko wasal ak kim ko wasal ci moom ak li tax mu wasal ko ci moom yaa rabbi yàlla na yàlla def alquran yal na yàlla defal Qur'an. di aw lay wu ñu lay ñeexal ñu yaara lay wu ñu waar yaara bi. muy lay wu ñu waat yaara léegi dégg ngeen lëf ci dundab yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne léegi dégg ngeen lëf ci dundab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ci dundab saabaam yi ak lëf ci dundab saabaam yi. ak lëf ci dundab saaba yi. xam ngeen ci biir loolu it ci biir loolu ngeen ci diine lislaam. muy diine jëgën ci diine yi. muy diine ji gën ci diine yi. wala sax lu dul moom du diine. wala sax lu dul moom loola du diine. ndaxte mboolem ñu njëkk ñu mujj ñëpp lislaam lañ doon ñaan yàlla. ndax mboolem ñu njëkk ak ñu mujj ñoom ñëpp lislaam lañ doon ñaan yàlla. noonu wax na ne jullit la. noonu wax na ne jullit la. maanaam diinaam moo di lislaam. maanaam diinaam moo di lislaam. Ibrahima na ne diinaam moo di Ibrahim diinaam na ne mooy lislaam. Isaaqa ak Yaqooba nee nañ seen diine mooy lislaam. Yuusufa nee na mooy lislaam. Daawuda wax na ko Suleymaan wax na ko. Daawuda wax na ko Suleymaan wax na ko. Iisa ibnu Maryam wax na ko. Iisa ibnu Maryam wax na ko. ko. Muusa ak Haaruna moom mooy premier jullit ñi. yonent moom sallallahu alayhi wa mooy premier mboolem jullit ñi. kon nag diine. kon nag boobu diina. nga xam ne mbooloo moomu ci lañ nekk. nga xam ne mbooloo moomu ñu bàyyi limal sànq ñëpp ci lañ nekk. jooju diine ko ci yàlla dugal. jooju diine ko ci yàlla dugal. santal yàlla te xam ne yàlla bëgg na la. santal yàlla bëgg na la. yàlla moo bind mbindeef yëpp. yàlla moo bind mbindeef yëpp. gënal ci doomu aadama. gënal ci doomu aadama nag. def ko muy xalifaam ci suuf. def ko muy xalifaam ci kaw suuf. doomu aadama yi ñooy dundal suuf si. doomu aadama yi ñooy dundal suuf sii. dalee ci jamonoy Adama ba ci léegi. li bii. lépp lu ne ci suuf ñoo ko moom ñoo koy jëriñoo. mboolem lu yàlla woon na ñëpp nag. yàlla woon na ñëpp jëm ci këram ga nga xam ne mooy aljanna. jëm ci këram ga nga xam ne moo di aljanna. waaye tànn na ña ko soob nag. waaye tànn na nag ci woote di ña soob. ñoom la xawale ci yoonu njub nga xam ne mooy àggale ci aljanna. ñooñu lay xawale ci yoonu njub nga xam ne moo lay xàggale aljanna. aljanna fii lañ koy tànn léegi. aljanna nag fii lañ koy tànnee léegi. ñooñu aljanna fii lañ leen di xame léegi. ñooñu aljanna fii lañ leen di xamee léegi. ñi ko bëgg di ko sakku rek ñoo cay dem. ñi ko bëgg di ko sakku ñooñaa cay dem. ku ko bëggul mosuloo ko sakku doo ko am mukk laa ku ko bëggul mosuloo ko sakku doo ko am mukk. ku bëgg aljanna di ko sakku nag. ku bëgg aljanna di ko sakku nag. da gëm yàlla mi nga xam ne moo la sàkk lépp loo xam ak loo xamut. sàkk mboolem li nga xam ak lépp li nga xamut. te lépp lu mu sàkk xal na koo ñàkkal. te lépp lu yàlla moomu sàkk xal na koo ñàkkal. toxal ñu ci geneen kër goo xam ne wute naa gii lool. toxal ñu ci geneen kër goo xam ne wute naa gii lool. te xam ngeen ne yàlla am na kattan ci loolu de. xam ngeen ne yàlla day am na kattan ci loolu. dem Amérique. Amérique ak Russie ñoo mën a def bomb. ndegam Amérique ak Russie ñoo mën a def bomb. boo xam ne buñ ko taaloon rek àddina si tukki. boo xam ne buñ ko taaloon àddina si tukki. yàlla yi biddiwam yi bés bu mu ci taalee benn rek yàlla biddiwam yi. yàlla biddiwam yi rek bu ci taalee benn. li fi nekk lépp dana jeex. mboolem lépp dana raat ci tàkk ak benn biddiw boobu. xagut sax taal. xagut sax taal. benn yëngu-yëngu rek. benn yëngu-yëngu bu gongee ci yàlla rek. benn yëngu-yëngu suuf rek. benn yëngu-yëngu suuf. mën naa yàq lépp. mën naa yàq lépp. léeg-léeg ngeen dégg dëkk bu yëngu-yëngu am. léeg-léeg ngeen dégg dëkk boo xam ne suuf dafay yëngu. benn seconde lay doon. yëngu googu ngeen di dégg benn seconde lay doon. lépp lu fay tabax dal di maasaloo. mboolem lu fay tabax lépp bëpp ci suuf maasaloo. bakkan yu bari far. bëkkan yu bari it far ca. loolu su benn bëccëg di ko def. xam ngeen ne loolu bu hendoon benn bëccëg di ko def. te daj àddina ba bëgg àddina sépp leneen du fi tax dara du fi taxaw de. kon leneen du fi taxaw dara du fi nekk itam. biddiw yi. jant bii féeteeg ñun. jant bii féeteeg ñun. moo ci gën a tuuti. moo ci gën a tuuti. moo ci gën a sedd. moo ci gën a sedd nag. Saara laa leen wax. Saara leen wax. ñaar fukki million yi dugal na jant bi ci reyaay ak tàngaay ñaar fukki million dugal na jant bi ci reyaay. ak tàngaay. ñaar fukki million ci yoon ñaar ci yoon. ci yoon yuñ duble. boobu biddiw lum tiim nga lakk. xam ngeen ne boobu biddiw lum nga lakk. xam na biddiw yu ko ëpp suuf ni mu ëppee bi. te biddiw boobu xam na yu ko ëpp suuf ni mu ëppee jant na biddiw yu tuutee tuutee tuuti ba kenn mënu leen a gis. xam na biddiw yu tuut. ba kenn mënu leen a gis. te benn rek bu ca dal daal di jaaxal àddina. te benn rek. bu ci tàkkoon jeexal àddina kon jant bii bés bi yàlla ne bés bu mu takkee kon jant bi <coughs> bés bu yàlla ne bés bu mu tàkkee bés bu asamaan si takkee bés bu asamaan si tàkkee bés bu asamaan si xotteekoo bés bu bés bu géej yi takkee nekk safara te mooy bés bu géej yëpp tàkkee nekk safara bés bu bakkan yi bés bu bakkan yi xamee si seen bopp xamee seen bopp fi ne doomu aadama fi mu nekk doomu aadama. mi ngi mel ni xamut boppam. ndax doomu aadama. ndax doomu aadama. yàlla fa ko bind ci. yàlla def la bind ci. buy def lu ñaaw sax di feeñal boppam ne lu rafet lay def. buy def lu ñaaw sax di ca feeñal boppam di wax ne lu rafet lay def. te yàlla dafa bari sutura be. te yàlla moom dafa bari sutura be. ba ku def lu bon itam lu ca gën a bari suturaal na la ca. ba képp ku def lu bon la ca ëpp. xam nga ne suturaal ne la ca. waaye lum la suturaal suturaal moom mi ngi janoo yow. waaye lum la suturaal suturaal kat li ngay def lépp mi ngi janoo moom. yow it yaa ngi janoo moom. yow it kat yaa ngi janoo moom xam ngeen. waaye bés boo xamee ne. waaye bés boo xamee ne. yàlla taxawal na la nag. yàlla taxawal na la nag. taxawaayam ñëwal xam kuy yow. taxawaayam ñëwal nag xam kuy yow. karne ngi loo mas a wax mi ngi ci loo mas a def mi ngi ci. karne ngi nii loo mas a wax mi ngi ci. loo mos a def mi ngi ci. ay seede yu àndoon ak yow lépp loo mos a def fekke nañ ko. ay seede ngi nii yu àndoon ak yow. loo mos a def fekke nañ lépp. man yàlla it dara ump man yàlla mii di wax ak yow dara ump ci sa yëf. nii nga defoon lii nga waxoon lii nga defoon. nii nga doon def nii nga waxoon. keroog rek la nit ki xam kuy boppam. su keroogee la nit di xam dëgg kuy boppam. ku ci nekk bëgg naa wane ne moom lu baax lay def. ku ci nekk ba ngaa wane lu baax ngay def. waaye bu keroogee ku defoon lu baax da ko xam ku defoon lu bon da nga ko xam. waaye su keroogee ku defoon lu baax da ko xam waaye ku def lu bon it da ko xam. yàlla lay wax ne lu la xot ci sa borom bu baax bi. yàlla ngi lay wax ne la xot ci bu baax bi. ki nga xam ne moo la bind bind bu rafet bi. ki nga xam moo la bind bind bu rafet bi. moo la may cër yu xemoo yi. moo la may cër yu xemoo yi. moo la may xéewal gi ngay wéyee. moo la may xéewal gi ngay wee moo wa lu waroon dox sa digganteek moom tay ba ngay xamle ak moom mooy yow lu waroon a dox sa diggante moom ba ngeen di xamle tey réer rek yonent ne réer rek yonent sallallahu alayhi wa sallam ne réer rek réer rek waaye keroog ku doon def lu baax ku doon def lu baax yaa ngi jëm ci xéewal ak dapet yàlla nañu ci yàlla boole da nga jëm ci xéewal yàlla boole ku doon def lu bon ku doon def lu bon. da ci dem da nga dem ci mbugalam dappet. da nga dem ci mbugalam dappet. yal nañu yàlla musal ci loolu. yal bi. bés mooy bésat pay. boobu bés mooy bésat pay. mooy bésat pencam yàlla ak jaam yi. mooy bésat pencam yàlla it. ak jaam yi mooy bés ba nga xam ne. bés bi nga xam ne. kenn du jëriñ kenn dara ku nekk ba sama kenn dara ku nekk suma bopp suma bopp ngay wax. ku nekk lépp loo xamoon ci xame ku nekk lépp loo xamoon ci xamee. <coughs> ak i mbokk. ak i mbokk. ak i wàjjut ak i jabar doom. ak i wàjjut ak i jabar doom. xattan nga leen a jote sa bopp ndax nga mucc. ñoom ñëpp xattan yow. bés bu raglu boobu balañ caa dem nañ ko bàyyi xel. bés bu ragal raglu boobu balañ caa dem nañ ko bàyyi xel. mu ngay xoyof ci ñi doon xisaab seen bopp léegi. ma ngay woyof nag ci ñi doon hisaab seen bopp léegi. waaye ku hisaabut sa bopp ba dem foofa ñu tàmbali lay hisaab. waaye ku hisaabut sa bopp fii ba dem foofa ñu tàmbali laa hisaab. hisaab rek doy na ci mbugal. hisaab rek doy na ci mbugal. <coughs> su jubut nag ci mbugal nga jëm. bu jubut nag yow ci mbugal nga jëm. bés boobu buñ ko fàtte ci lañ jëm ñun ñëpp. bés boobu bàyyi ne buñ ko fatte ñun ñëpp ci lañ jëm. ndax kenn ci ñun ban xel ñàkk dee. ndax kenn ci ñun. ba na xel ne du dee. kenn bawut ko ci xel. kenn bawut ko ci xel. ku ko ci ba xel. ku ko ci ba xel. maa koy laaj ana baayam. baayam koy laaj. ana baayam. ana baay kooka. ba ca Adama. ana baayi kooka. ba bàyyi xàgg ca Adama. Adama doon bàyyi bu njëkk bi. Adama mi doon bàyyi bu njëkk bi. ana ñi fi newoon di xariti yàlla. ana ñi fi nekkoon di xariti yàlla. ana Noohun. ana Noohun. أنا إبراهيم أنا موسى أنا موسى أنا عيسى أنا محمد أنا عيسى أنا محمد صلى الله عليه وسلم yàlla bu doon tax a dund ku ñooñu duñ dee bu fekkoon ne ku yàlla sopp la day tax duñ dee ana buur yu mbëru yi fi ne woon ana buur yu mbëru yi fi ne woon moom àddina lépp moom àddina lépp moom àddina lépp ana Namrood ibnu ibnu kanaan ana buxtu nasar ana buxtu nasar ana laskandariya ana laskandariya ñi moomoon àddina ba amuñ benn frontière ñi moomoon àddina lépp kenn mosu cee moom dara frontière ak kenn lépp ngay moom àddina nga xam ne léegi addina bii nga xam ne léegi. nation Chine rek téeméeri nguur a nga fa ak ñaar fukk ak ñeent. nation Chine rek téeméeri nguur a nga fa. ak ñaar fukk ak ñeent. ak ñaar fukki nguur ak ñeenti nguur. te am na nguur yu ca bokkagut. te xam ne kat nguur yu ca bokkagut ñoom. xam nañu moomoon lépp digalewuñoo kenn. xam nañu moomoon lépp digalewuñoo kenn. xam ngeen ne Sénégal rek. xam ngeen ne Sénégal rek. ku muy sa nguur nguur gu rëy la. ku muy sa nguur nguur gu rëy la. rawatina réew ya ko ëpp. rawatina réew yi ko ëpp. waaye buur yi moomoon loolu yëpp ana ñu. waaye buur yi moomoon loolu lépp ñoom ñëpp wuy jënañ seen borom. ñoom ñëpp wuy jënañ seen borom. ñi ko moom tayit foofu lañ jëm rek. ñi ko moom tayit foofu lañ jëm ëllëg. yàlla rek mooy buur bi nga xam ne. yàlla rek mooy nguur lépp ci loxoom la ko yor. nguur lépp ci loxoom la ko yor. ba faw nag. ba faw keneen ku dul moom. keneen ku dul moom. sa nguur ab xaaj rek la. sa nguur ab xaaj rek la. mu boole nguur ak kattan. mu boole nguur nag ak kattan moom yàlla. kattan goo xam ne mën na lépp lëf amul lu mu mënul. kattan loo xam ne mën na lépp lëf dara lottulu ko. buur bu dul moom. buur bu dul moom nag. loo man man rek am loo tële. loo man man xam na lu la të. loo man man dana am bés doo man dara. loo man man dana am bés boo xam ne dara doo ko man dara. dara doo ko man day mel ni du na waa ji mënoon. day mel ni duhun na yaay waa ji mënoon. kon nag buur dëgg-dëgg moo di yàlla. kon dëgg-dëgg. la. kon nag ñu ngi ci àddina. kon nag ñoo ngi ci àddina. mënuñoo bañ a sakku àddina. mënuñoo bañ a sakku àddina naam. ndax ñu ngi nekk ak bakkan boo xam ne. ndax ñoo ngi nekk ak bakkan boo xam ne. dafa am soxla yu du jeex. dafa am ay soxla yu du jeex. ñu gàll ñuy njaboot. ñu gàll ñuy njaboot teg ci. kon nag fokk ngeen sakku àddina. kon nag fokk ngeen sakku àddina. waaye bu mu tax fàtte yàlla moomu. waaye kat. bu mu leen tax a fàtte yàlla moomu. dara jarul fàtte yàlla. dara jarul fàtte yàlla de. métier moo mën a métier woo rek. métier moo mën a métier woo. ba am sa wéy waay. ba am ci loo wéy. te dellu ci sa borom di ko topp. te dellu ci sa borom di ko topp. rek loola baax na. loolu moom baax na. waaye loo def nag ba mu tax laa fàtte topp yàlla. waaye loo def ba mu fàtte loola topp yàlla. loola musiba la ci yow. loola musiba la ci yow dara du la ci mooy. soo ko tegee xéewal musiba la. soo ko tegee musiba lay da ci yow. tax yàlla na ne am na ci seeni jabar ak seeni doom seeni noonu. looloo tax yàlla ne xam na ci seeni jabar ak seeni doom seeni noonu. mooy nga soxla leen ba bàyyi yàlla. moo di nga soxla leen ba bàyyi yàlla. mu wax ne am na ci seeni jabar ak seeni doom fitna. mu wax ne xam na ci seeni jabar ak seeni doom. fitna la. mooy rek mu dox sa digganteeg la sa digganteeg sa borom. mooy mu dox sa digganteeg lee sa digganteeg sa borom. su boobaa rek jaru ko. su boobaa daal jaru ko. da def li la war sa digganteek sa borom. na nga def li la war sa digganteek sa borom. na nga soo ko dem ci jabar ak doom. soo ko dem nag ci jabar ak doom. jabar na def ko war digganteem ak boromam. jabar li ko war digganteem ak boromam. soo ko jublu ci jëkkëram. soo ko jublu ci jëkkëram. doom na topp boromam def la ko war digganteem ak boromam. doom na topp boromam def li ko war digganteem ak boromam. soo ko sàkku ngërëmal waajutam. soo ko sakku ngërëmal wàjjutam. taalibe na def la ko war diggante ak borom. taalibe defal li la war sa diggante ak sa borom. soo ko sakku ngërëmal sëriñ bi. soo ko sakku dina ñett. seen ngërëm baax na lool. seeni ngërëm. bay baax na lool. waaye na fekk nag nga jiital yàlla. waaye na fekk nag ngërëmal yàlla jiitu. ku sakku jigéen ju sakku sa ngërëmal jëkkër ba bàyyi xàq yàlla. jigéen ju sakku sa ngërëmal jëkkër ba bàyyi xàq yàlla. taalibe bu sàkku sa ngërëmal sëriñ ba bàyyi xaq yàlla taalibe bu sàkku sa ngërëmal sëriñ ba bàyyi xaq yàlla doom ju sàkku sa ngërëmal wàjjur ba bàyyi xaq yàlla doom ju sàkku sa ngërëmal wàjjur ba sànk xaq yàlla wàjjur wa du la jëriñ dara sëriñ ba du la jëriñ dara jëkkër ji du la jëriñ dara wàjjur wi du la jëriñ dara sëriñ bi du la jëriñ dara jëkkër ji dara la la du jëriñ loolu na ngeen ko xam bàyyi mu ne loolu nañ ko xam yàlla jiitu ci jaam bu nekk jaam bu ne yàlla jiitu ci yow moo gën a xëy ñëpp ci yow. yàlla gën a xëy ci jaam bu nekk. yàlla moo gën a xëy ci jaam bu ne. gannaaw bu mu wee nag. gannaaw bu yàlla wee. xaqi wàjjut lu yàlla reyal la. te wàjjut lu yàlla reyal la. gannaaw bu loolu wee. gannaaw bu loolu wee. xaqi jëkkër lu yàlla reyal la. te jëkkërit lu yàlla reyal la. Eh, sëriñ itam wàjjut la moo gën a wàjjut la. sëriñ it wàjjut la. wàjjutu maanaa la. wàjjutu maanaa la. waaye nag. waaye. yooyu yëpp balaa ñoo jëriñ. yooyu yëpp balaa jiitu rek. na yàlla jiitu. sëriñ. sëriñ. dañ koy wax rek te xamuñ ko. bàyyi ne dañ koy wax rek. te xamuñ luy sëriñ. ñu bari xamewuñ ak taalibe ak ak ndag. ñu bari xamewuñ do taalibe ak dagu ji. taalibe. taalibe nag. mooy ku bëgg yàlla. moo di ku bëgg yàlla. seet ku ko gën a jege yàlla. seet ku ko gën a jege yàlla. mu àndoog moom. mu àndoog moom. ndax mu xëcc ko ba jegeel ko yàlla. ndax mu xëcc ko ba jegeel ko yàlla. waaye sëriñ boo xam ne daf maa neex rek ma ànd moom. waaye sëriñ boo xam ne dara boolewu lu mooy moom a neex rek ma ànd moom. buur la booy dagu rek. loolu day buur la booy dagu. yow taalibe moom du sëriñ. taalibe moom. ma ne bon doo taalibe moom du sëriñ. booba nag kon yow doo taalibe moom du sëriñ. ak cëriñ ak ak ndag bokkut. ak cëriñ ak ak ndag bokkuñ. bu fekkee yaa moom sa bopp. bu fekkee ne yow yaa moom sa bopp. te amoo soxla dara ëllëg ci àllaaxira. te amoo soxla dara ëllëg ci àllaaxira. kon de sooy boo seet ku la neex rek. kon day boobaa seeti ku la neex. nga ne kii ma neex moom laay topp moom laay def sëriñ. nga ne kii ma waaye su fekkee da ngaa bëgg dara ci yàlla. waaye boo bëggee dara ci yàlla nag. xam ne. na nga seet koo xam ne. waxam daf lay fàttali yàlla. bu waxee. mu fàttali la yàlla. bu jëfam fa lay fàttali bu jëfee mu fàttali la yàlla. nga àndoog moom bon nga jege yàlla. nga àndoog moom ci woowu melo kon nga jege yàlla. bu dul loolu du sëriñ da ngay dagu. bu dul loolu du sëriñ da dagu. ñu gën a bari daal dëgg-dëgg ay dag lañ a bari daal dëgg-dëgg ay dag lañu duñ taalu bi. bari itam buur lañu wala yàlla lañ sax. sëriñ bari buur lañ wala sax yàlla lañ. du du du muy sëriñ. duñu yàlla ñu yàlla musal ci loolu. yàlla ñu yàlla musal ci woowu melo yaa rabbi. na ne moom la a bëgg ci mbindeef yi. te moom la gën a bëgg. Usaamatu doomi Seet. Usaamatu doomi Seet. daf ne gannaaw Fatimatu moom la gën a bëgg. ne gannaaw Fatimatu kooku la gën a bëgg. laaj leen ma ci sama alal lu leen neex. laaj leen ma ci lu leen neex ma jox leen. waaye pour alaxira jëfal leen seen bopp du leen. waaye bu dee alaxira nag jëfal leen seen bopp dara kat mënu ma leen ko faa jëriñ. bu nit ñi ñëw seen i jaamu yàlla yéen ngeen ñëw naa ñëw yonent bi bokk dara la leen di jëriñ. bu fa nit ñi ñëw ak seen i jaamu yàlla indi wu leen dara lu mooy maag yonent bi bokk loolu du leen fa jëriñ dara. ndéem yonent bu foor bi nga xam ne moo tax ñu bind àdduna alaxira mooy wax loolu. ndéem yonent bu foor boobu nga xam ne moo tax yàlla bind àdduna alaxira mooy wax ñooñam loolu sakka keneen ku doon moom sakka keneen ku doon moom te kenn jógewu ko man de lii ma leen di tegtal rek laa leen mën a jëriñ moom day lii mu ñuy tegtal loolu la ñu mën a jëriñ naxut ñu nag te moom lay defit pour sama bopp te loolu lay defit pour boppam ban leen ko tegtalee rek naxuma leen kon kat bu leen ko tegtalee moom wàcce na yéen a ci def nag topp ma xam mu ne xamut nag kemtalaayal lim xam. mbindeef mu mën a maye ca magasin yàlla ya dara. mbindeef moo xam ne mën naa maye ca magasin yàlla ya dara. wala mbindeef moo xam ne dana dem sàkk ca magasin yàlla ya. moo xam ne dana dem sàkk ca magasin yàlla ya. xamut ci ñu jëkk ak ñu mujj. bàyyi mu ne loolu day xamut ci ñu njëkk ci ak wali yi. yonente yi ñoo fi nekk. ak wàll yi. xamuñ ci yàlla dara lu may jaamu ko ak ñaan ko. xamuñ ci yàlla dara lu mooy jaamu ko. ak ñaan ko rek. waaye kuy dem ca magasin yàlla sàkk amul. waaye kuy waaxu dem ca magasin yàlla sàkk kooku moom amul. waaye ku koy jaamu di ko sàkkoo jegeñ lu. waaye ku koy jaamu. di ko sàkkoo jegeñ lu. ko tudd guddeeg bëccëg. di ko tudd guddeeg bëccëg. ah ko ñaanee mën naa am mu déglu ko. kooku day mën naa am bu ko ñaanee mu déglu ko. te ku ñaanal sa te ku ñaanal sa ku ñaanal sa mbokk ñaan ngaa gën a gaaw. sax ku ñaanal sa mbokk ñaan ngaa gën a gaaw. loolu na njëriñ. loolu am na njariñ kandoo mën jariñ loolu itam kandoo it mën naa jariñ loolu waaye nag kuy dem ci magasin yàlla yi rek waaye kuy dem ca magasin yàlla yi sàkk rek xamul loolu day xamut kuy dem sàkk jox ku ko neex kuy demit sàkk ci lu la neex jox ku la neex kooku it amul loolu it xamut maa ngi leen koy xamal amul ku leen koy wax rek nax na leen loolu xamut képp ku bëgg góob da ngay ji da ngay bay bàyyi ne ko bëgg a góob da ji da ngay ku bayut xam ngeen ne ku bayut su góob jotee doo góob dara su góob jotee doo góob dara de kuy góob itam la nga jiwoon rek ngay góob kuy góob it xam nga ne la nga jiwoon ngay góob ndax moom nga foccile bu leen def seen boppi xale bu leen def seen boppi xale bu leen def seen boppi doo yi ñuy nax bu leen def seen bopp dof boo xam ne ku jóg tur na nax. ku yàlla tànn ba jox la diine ji gën ci diine ji. ku yàlla tànn ba jox la diine ji gën ci diine ji. diine ji gën ci diine yi. diine ji gën téere bi gën ci téere yi. téere bi gën téere yi. mo bi gën ci yonent yi. yonent bi gën yonent yi. ku yàlla tànnal loolu waratulaa def sa bopp ndaw. ku yàlla tànnal loolu. waratoo def sa bopp ndaw. na nga xëccoo ba bokk ca tànneef yi. yow daal xëccoo nag ci sa yittey bopp. ba ta ca te yàlla amul mbok te yàlla moom xamul mbokk amul jegeñaale amul doom xamul doom amul dara ay xarit rek la am Muhammad ki ci gën a foor xaritam rek la Muhammad mi ci gën a foor xaritam rek la buntab xarit nag ubbil na ko ñëpp buntab xarit nag moom ñëpp la ko ubbil ku ci moom di ko jaamu di ko tudd guddeeg bëccëg ku ci moom di ko jaamu di ko tudd guddeeg bëccëg di def la ko neex di bàyyi la ko neex di bàyyi li ko naqadi. rek daal di bokk ci xaritam. daal di bokk ci xaritam yi rek. xamut arab ak olof rek. xamut arab ak olof ak séeréer. dara. ak tukkuloo ak joolaa yëpp ci bokk yam. jublu ci yàlla topp yàlla rek di xaritam yàlla. rek ak koo a doon ku ko wan gannaaw toppaloo ko di noonam rek bu la yonent bi sax. ku ko wan gannaaw toppaloo ko dim noonam di lee yonent jur sax. danay nett li di suur ndaw la nekkoon ca Xorasaan. bàyyi mu ne. dinay nettali toujours ndaw la nekkoon Xurasaana di sërif boo xam ne ku wet ak la askanoo Fatimatu bu jege di sërif boo xam ne ku wet ak cërif la askanoo ci Fatimatu doomu yonent bi sallallahu alayhi wa bu jege askan gu jege nag mu ngi dëkk ak waa yoo xam ne jaam la woon mi ngi dëkk ak waa xam ne jaam la woon dafa ñuul kukk ba ay tuñam ñuul waajo dafa ñuul ba ay tuñam ñuul waaye muy jaamu yàlla waaye muy jaamu yàlla. sanga sangam gis ko rek xam ne waru ko moom mu ba ko yàlla. ba sang bi gis ko xam ne war da moom kii mu ba ko yàlla. mu ci yàlla. mu dem nag jublu ci yàlla. ba am cër. ci yàlla. mbooloo mu bari topp ko. mbooloo mu bari di ko topp. bu génnee. su génnee. nit ñi topp ci kawam di barkeelu ci moom. nit ñi topp ci kawam di barkeelu ci moom. shérif a ngi dëkk ak moom. shérif bi dëkk ak moom. benn bés. benn bés. moom sëriñ boobu mu génn. moom sëriñ boobu mu génn. mbooloo mi topp ci kawam di rëj rëj loo. mbooloo mi topp ci kawam di rëj rëj loo. sëriñ bi naan sàngara ba mandi. sëriñ bi dem naan sàngara ba mandi. ñëw moom it si ci sëriñ bi. ñëw moom it jëm ci sëriñ bi. taalibe di ko bamax di ko pes. taalibe yi di ko bamax di ko pes. moom it mu dëgër bopp rek ne foog mu ñëw ba ci sëriñ bi. moom it mu dëgër bopp ne fokk mu agsi ci sëriñ bi. ba agsi ci sëriñ bi. ba ak ci sëriñ bi. ne ko lii man na lii war naa am. ne ko dafa nga ne lii moom war naa am. yow mu ñuul mi dama sa tuñ yi ñuul. yow yaa ngi ñuul ba say tuñ ñuul. ngay doomi xeefar sa baay xeefar sa maam xeefar. ngay doomi sa baay yéefar sa ñu di la taral di ma toroxal man doomi yonent. yow ñu di la taral man ñu di ma toroxal man doomi yonent bi. ñu di la màggal man ñu di ma doxadal. ñu di man ñu di ma doxadal. yow doomi xeefar loolu war na am. yow doomi yéefar loolu war na am. mu ne ko déglul. sëriñ bi ne ko déglul. man doomi yéefar laa ni ki nga wax. man day doomi yéefar laa ni nga waaye dama bàyyi sama yoonu baay. waaye kat dama bàyyi suma yoonu baay. xaw sa yoonu baay kii yonent bi sa yoonu baay kii yonent bi sallallahu alayhi yow nga bàyyi sa yoonu baay kii yonent bi. yow nga bàyyi sa yoonu baay. kii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. xaw sama yoonu baay woowa bi. xaw sama yoonu baay woowa kii yéefar bi. man dama ñuul naam. man dama ñuul naan. waaye weexal naa sama xol ci gëm yàlla. waaye weexal naa sama xol ci gëm yàlla. weexaayu xol boobu. moo tax ñu sopp ma. yow nga weex tal. yow waaye ñuulal nga sa yàlla. waaye ñuulal nga sa xol beeg mooy yàlla. moo tax. looloo tax xol bu ñuul bi moo feeñ ci sa weexaay moo tax kenn bëggu laa xol bu ñuul boobu nag moo feeñ ci sa weexaay bi. kenn bëggu laa gis. bala nit ñi gisee ci sama yoonu baay. bi la nit ñi gisee nag ci sama yoonu baay nga aw ca. ñu jàppale ne yaay sama doomu baay. ñu jàpp rek ne yow mii yaay sama doomi baay. ba ma bañ ma gisee ci sa yoonu baay yow. bañ ma gisee man mii ma aw ci sa yoonu baay. ñu jàpp ma ne man maay sa doomi baay ñu jàpp ma man mii ne maay sa doomi baay man la jur. moo tax ñu defal ma li ñu war a defal doomu yonent bi. loolu moo tax. ñu defal ma li ñu war a defal doomi yónnent bi. yow ñu def la li ñu war a def sama doomu baay xeefar ba. yow mii ñu def la li ñu war a def sama doomi baay ca yéefar ba kes liñ la pes bi nga agsee bi nga ci man yëg naa ko kes liñ la doon pes bi nga agsee gut ci man lépp yëg naa ko waaye baal naa ñu ko def waaye baal naa kat ñi la doon mbéj ndax da naan sangara waroon nañ laa gitin ndax yow da ngaa naan sangara waroon nañu laa sa ñàkk teggin gi baal naa la ko ngir sama am demal sa ñàkk teggin gii nga doon def it baal naa la ko ndax sama am yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah, diine yonente amul juddu diine yonente bii xamul juddu moom amul xeet xamul xeet. xamul dara. xamul dara. xam ko topp ko rek. moom da koy xam. topp ko rek jàpp ko. waaw ku la mën a jur. ak ku la mën a jur nag. rek yonent daal lay jur. yonent daal lay jur rek. su la yonent juree. bu la yonent bi juree. te xam lu wala diine ji toppaloo ko. te a dara. jotewut a yow dara moom. jàng nañ ci seer bi ci guddi gi. jàng nañ ci way wi ci guddi gi. saloy Abu Lahab. solooy Abu Lahab. Abu Lahab ak Abdoulaye mi jur yonent ñoo bokk ndey ak baay. Abu Lahab ak Abdoulaye waaye mooy noonab bi gën a màgg. waaye bi gën a màgg. ba léegi kurom kurom ba ca Makka war nga ko sànni xeer. ba léegi kurom bàmmeelam ba ca Makka war nga caa sànniw doj. su doon juddu rek kay kon Abu Lahab. du demee noonu rek. kon Abu Lahab du demee noonu xam ngeen gëm leen yàlla. gëm leen yàlla. topp leen yàlla. topp leen yàlla. gannaaw ga nag. ginnaaw gi nag. liggéey leen lépp lu ngeen bëgg a liggéey. liggéey leen lépp lu ngeen bëgg a liggéey. jëflante leen ak bindeef yi lépp lu leen soob. jëflante leen ak bindeef yi lépp lu leen soob. dalee ci jabar yi ak doom yi. dalee ci jabar yi ak doom yi. ak jegeñaar yi. ak jegeñaale yi. dëkkandoo yi ba ca jaamur yi. ak dëkkandoo yi ba ca jaamur ña. waaye soo toppul yàlla nag. waaye boo loo defal ci mbindeef yi lu mu rafet rafet dara ngelaw la rek. loo defal mbindeef yi. lu loola rafet rafet ngelaw la rek. yal nañu yàlla may jàmm. yal nañu yàlla may jàmm. yal na yàlla def jàmm ci suñu réew. yal na yàlla def jàmm ci suñu réew. yal na yàlla def jàmm ci suñu réew. yal na yàlla def jàmm ci suñu réew. yal nañu yàlla may nawet ab barke. yal nañu yàlla may nawet ab barke. yal nañu yàlla may nawet ab barke. yal nañu yàlla may nawet ab barke. yal nañu yàlla may ngóobeef yu rafet. yal nañu yàlla may ngóobeef yu rafet. te def ca barke. te def ci barke. barke rek am solo. barke rek lum nekk ñu xam ko lum nekkul ñu xam ko. lum nekk ñu xam ko lum newul ñu xam ko. ngóobeef yi lu ñu bari bari bu ci yàlla deful barke duñ duñu jëriñ dara. ngóobeef yi lu mu du jëriñ dara. lu mu néew néew ci yàlla defee barke ñëpp. lu mu néew bu ci yàlla defee barke ñëpp xaj ci. yàlla nañu yàlla may ngóobeef yu bari yu rafet. yàlla nañu yàlla may ngóobeef yu rafet yu bari. te def ci barke. te def ci barke. te lépp luñ sonnee. te lépp luñ sonnee. yàlla nañ ko jëriñoo. yàlla nañ ko jëriñoo. yàlla na ko suñu réew jëriñoo. yàlla na ko suñu réew jëriñoo. yàlla na ko suñu diina jëriñoo. yàlla na ko suñu diina jëriñoo. yàlla na yàlla yëkkati diine lislaam. yàlla na yàlla yëkkati diine lislaam. yàlla na yàlla teral lislaam ak jullit ñi. yàlla yàlla teral lislaam. ak jullit ñi. ak jullit ñi. yàlla na yàlla dimbale lislaam ak jullit ñi. yàlla na yàlla dimbale lislaam ak jullit ñi. yàlla na yàlla xettali bayti maqadis yal na yàlla xettali bayti maqadis ko yàlla génne ci loxol noonu yàlla yi yal na ko yàlla génne ci loxoy noonu yàlla yi Palestine yal ko yàlla delloo julli ña kay arab Sina yal ko yàlla delloo jullit ñi kay arab Sina yal na ko yàlla delloo jullit ñi kay xéefari banu Israël. yal na yàlla damm seen nguur. yal na seen nguur yaa rabbi. yal na damm gépp nguur gu leen di dimbale. yal na yàlla damm gépp nguur gu leen di dimbale. yal na yàlla damm jëpp doole ji leen di dimbale. yal na yàlla damm jëpp doole ji leen di dimbale yaa rabbi. yàllaay buur dëgg moo man lu ne yàlla def loolu. yàllaay buur dëgg-dëgg moo man waaye yàlla waaye yàlla delloo ji li ñu seen yoonu dëgg wa yàlla na delloo jullit ñi. yàlla delloo jullit ñi. ci ñëwaat ci yoonu alxuraan ak sunna. ci yoonu alxuraan ak sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. te bàyyi caaxaan yi ñuy faraatu di ko jëlee ci noonu diine yi. te bàyyi caaxaan yi ñuy faraatu di ko jëlee ci noonu diine yi. loolu rek leen delloo gannaaw. loolu rek moo leen delloo gannaaw. dara mënu leen a jëme kanam it lu mooy alxuraan rek. dara mënu leen a jëme kanam it lu mooy alxuraan rek. mboolem ñi méngoo mbiri jullit yi mboolem ñi méngoo mbiri jullit ñi yal na leen a xawloo ci yoonu njub yal na leen yàlla xawloo ci yoonu njub ñu jàpp ci téere yàlla beeg sunna si yonent bi ñu jàpp ci téere yàlla beeg sunna si yonent bi kon teraanga ji dana dellusi mel na meloon kon teraanga bi dana dellusi mel na meloon te lislaam te lislaam su amee doole boo amee doole doomu adama yëpp na ci jàmm doomu adama na ci jàmm ndax moom diine jàmm la ndax moom diine jàmm la jàmm ku nekk la wax jàmm ku nekk war. jàmmoo ku nekk la lislaam wax. moom jàmmoo ku nekk la wax. su fekkoon am doole yi lu dul lislaam am léegi. su fekkoon ne lislaam amee doole yi lu dul lislaam amee léegi. ba na xay yu bëri yi ci àddina si doo am de. kon xay yu bëri yii ci àddina bi doo am. ba Omar ibnul di àtte ci de. ba Omar lii amul ci àddina. ñu yàlla delloo dëgg. te jëriñu ci dëgg. yëkkati ñu ci dëgg. yëkkati ñu ci dëgg yaa rabbi. Omar ibn Xattaab nee na. Omar ibn Xattaab nee na. dëgg suufeel ma. dëgg suufeel ma. te néew na bu mu xamee. te néew na nag bu mu xamee. moo ma gënal fenn yëkkati ma te néew na bu mu xamee. moo gën moo ma gënal ma te néew na bu mu xamee. yàlla nañu dellu ci dëgg ñun ñëpp. yàlla nañ dellu ci dëgg ñun ñëpp. bu ñu yàlla yëkkati yàlla nañu yàlla yëkkati dëgg. bu ñu yàlla yëkkati yàlla nañu yëkkati ak dëgg. yal na ñu yàlla dimbale. yal na yàlla boole xol yi ñooñu Sénégal. yal na yàlla boole xol yi ñooñu Sénégal. ñi amee noseb Sénégal yal leen yàlla xeer ci yoonu njub. ñi amee noseb Sénégal yal leen yàlla xeer ci yoonu njub. yal na ci lay jëriñ Sénégal. yal leen yàlla xeer ci lay jëriñ Sénégal. dimbale leen ca. te dimbale leen ca. yàlla mën na loolu yàlla na ko def. yàlla mën na loolu yàlla na ko def. dara jafewu ko. dara jafewu ko moom yàlla. ñu ko koy ñaan. ñoo ngi ko koy ñaan. te yéen ñëpp na ngeen ko ñaan. te yéen ñëpp ñaan leen ko. te mbooloo mi. mbooloo mi. lépp luñ daje ñaan ko yàlla dana leen ko may. lépp luñ daje ñaan ko yàlla dana leen ko defal. barab bi lu fi nit ñaan dana nangu. barab bi lu fi nit ñaan dana nangu. ndax fu ñuy wàccee fu ñuy jeexalee burdu fokk yonent bi wàcc. ndax fu ñuy jeexalee burdu fokk yonent bi wàcc fa. buñ ko gisee buñ ko gisut bi ji burdu bi jeex rek la ñëw. buñ ko gisee ko gisut bu burdu bi jeex rek la ñëw. sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. ndem fanaanu fi woon ak ñun. te ñooy yendu it bu teewee ak ñun. bu teewee ak ñun. lépp lu ñaan suñu borom danañu ko may. ci lu ñaan suñu borom danañu ko may. yàlla ñu may ñu may mboolem liñ ñaan ak ñaanut. yi waa dina wal axira. yi waa dina wal axira. may leen ko may ko seen njaboot. may leen ko may ko seen i njaboot. ñu teewut am na mu fee teew ñëpp. ñu teewut. te bëgg fee teew ñëpp yal nañu yàlla boole ñoom lépp lu ñu ci sedd yal nañu yàlla boole ñoom lépp lu ñu fi sedd képp ku ñu dénk ñaan yal ko yàlla may mboolem lu ñu sedd képp ku ko dénk ñaan yal ko yàlla may lépp lu ñu sedd gàmm gu nekk yàlla na leen fekk ci mbir ma gën a baax. gàmm gu ne yàlla na leen fekk ci mbir ma gën a baax. allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. bàyyi mu ne gàmm gi jeex na. yewi na leen. yewi na leen. maa ngi gërëm maa ngi gërëm service bi fi ñëwoon. mi ngi gërëm. service bi fi ñëwoon mi rajo Sénégal waa rajo Kaolack. waa rajo Sénégal waa seen cawarte ci liggéey bi bàyyi mu ne feeñal ngeen seen cawarte ci liggéey bi wéyal ngeen ndigali kilifa yi leen fi yónni wéyal ngeen ndigali kilifa yi leen fi yebalit yàlla leen yàlla wattu yàlla leen yàlla wattu te yëkkati seen daraja te yëkkati seen daraja jëriñ leen jëriñ leen boole leen ci ñuy liggéey Sénégal boole leen ci ñuy liggéeyal Sénégal may leen jàmm àddina alaxira may leen jàmm àddina jolaxira jàngale leen wirdal Tijaan ci loxo si Ahmad Tijaan radiyallaahu anhu ak yonent yàlla Muhammad ak yonent yàlla Muhammad sallallaahu alayhi wa sallam Malick Ngom sa carte d'identité baa ngeen Alaaji Cheikh Ndaw atay yaa koy téye nag ma ko téye Thank you.